الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفقوا وتعفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun in tuqridu llaha qardan qardan hasanan yudaa'ifu lakum wa ya'fir lakum wallahu shakuurun haliim عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم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 ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabun iza kaana sawbu dayiqa buntu bu fekkente ne yéeri bi maanaam mbalaan mi dafa xat gisoon nañ ci xadiis sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah bi nga xamante ne dafa waxoon dafa dañ dañ koo laaj ci mbirum julli gi ñuy mën julli rek ci benn mbalaan dong mu daal di wax lay li nga xamante ne moom mooy xew-xew bu ko daloon ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba ca jeexital ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fa in kaana waasi'an faltaxif bi wa in kaana tayyiqan fattadir bi yëri bi mbalaan bi su fekkente ne dafa yaatu mu nekk benn maanaam sër benn mbalaan su fekkente ne dafa yaatu nang ko jël na ko na ko na na na ko jël nga def lu ñu nga nga nga nga nga iltixaafoo ko maanaam moom mooy nga jël ko nga juwatle li nga xam ne moom mooy euh, cat yi nga juwatle ko jël benn bi jaarale ko ci poqataanu càmmoñ bi teg ko ci kaw ja wàcce ko ci mbagg bi nga xamante ne mooy mbaggu ndeyjoor bi naka noonu nga jël bu ndeyjoor poqataanu ndeyjoor bi nga jaarale ci beneen cat bi nga daal di koy wàcce ci mbaggu càmmoñ bi waaye su fekkente ne nag dafa xat nga daal di koy euh, ittizaar maanaam mooy nga daal di koy lambaayoo maanaam mu mel ni rek da nga koy xeetu gu woddoo loolu naka noonu gisoon nañu tamit hadiisu Sahl ibn saaidi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu an-nabi li nga xamante ne dafa doon wax naan jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana rijalun yusalluuna ma annabiyi sallallahu alayhi wa sallam uzurihim ala a'naqihim ka hay'ati sibyaan góor ñi jamono yenente sallallahu alayhi wa sallam daan nañu julli baatu kaana bi nga xamante ne moom la jëfandikoo fii mooy tegtale ne loolu dafa nekkoon lu bari lu mu daan xew mu ne daan nañu julli daal di fas li nga xamante ne moom mooy seen lamba yi ci seen doq yi kéem ni nga xamante ne noonu la ko gone yi di defee comme niñ ko waxe woon ci suñu jotaay bii weesu mu ne bu ko defee dañuy wax jigéen ñi ne leen la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawi ar-rijalu julusa bu leen yëkkati seen bopp yi mbete xanaa <coughs> góor ñi daal di yem moo toog tamit gisoon nañ ko ak njàngat yi nga xamante ne moom lañ ci gisoon ci suñu jotaay bii weesu gisoon nañ tamit baabu salaati fil jubbati shaamiyya maanaam buntu julli ci euh, jubba boo xamante ne Shaam lañ ko defaree waxoon nañ ni imaam al-Bukhari rahimahullahu li nga xam ne moom moo tax mu daal dina sa buntu bii moom mooy di leeral ne rek yére fu mu mënti jóge donte yéefiri ñoom ñoo ko ñoo ko ñaw yére boobu yére bu dagana sol la donte kenn mësu koo raxas donte kenn mësu koo fóot te loolu moom mooy li nga moo tax asaar yi nga xam ne moom la indi bu al imam al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu ak imam az-Zuhri ak bu euh, ak bu Seydina Ali bi radiyallahu ta'ala anil jami' naka noonu mu dindi hadith Seydina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ci bi nga xamante ne dafa siiwoon maanaam dafa yàggoon maanaam gis nañ ko ci kitaabul wudu ñaari yoon bi nga xamante ne ci la wax ne dafa àndoon ci tukki ak yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi yeneen mu ne fekk nag wa alayhi jubbatun shamiyya yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam amee woon jubba boo xamante ne Sham lañ ko defaree ca jeexital ba mu ne wa masaha ala xuffayhi thumma salla mu daal di masaa ci kaw ku fii topp tamit mu daal di julli loolu mooy li nga xamante ne jotoon nañ ko gis ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne baabu karahiyati taarri fi salaati wa ghayriha mu ne baabu buntu karahiyati taarri bootigma sib gi nga xamante ne moom la ñu sib ak ak ak raflewu maanaam muy simmeeku fi salaati ci biir julli wa ghayriha baatu wa ghayriha bi nag mi ngi amee ci riwayatu al-Humawi ak riwayatu al-Kushmayhani rahmatullahi alayhima maanaam mooy at ci feneen fu dul julli fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala li tax mu nasa buntu bi moom mooy day leeral ne képp maanaam di simmeeku noonu ci loo xamante ne amul benn njariñ maanaam simmeeku noonu rek ci biir nit ñi loolu dafa nekk loo xamante ne dañ koo sib maanaam cibil gii nag baa ko karaaxa maanaam loolu mu nekk mbir moo xamante ne bu mat a bàyyi xel la maanaam euh, salaf yi mooy mag ñu njëkk ñi radiyallahu anhum ñoom dañ daan faral di jëfandikoo baatu karaaxa dañu siba nangam fekk li nga xamante ne moom lañ ci teg moom lañ ci jublu léeg-léeg maanaam bokkul ak li nga xamante ne moom la ci fuqaha yu mujj yi rahmatullah alayhim di jublu te moom mooy sibeel bi xamante ne moom mooy lu ñu tere te ñu tere ko tere wen gu woyof goo xamante ne ki nga xamante ne daf koo def du ab bàkkaar waaye ki nga xamante ne daf koo bàyyi te yàlla rek tax maanaam dana ci amee ak tiyaaba kooku maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy baatu karaaxa lu ñu sib maanaam ak cibel ci borom xam-xam yu mujj yi maanaam ci fuqaha yi rahmatu ak usuliyuuna yi rahmatullahi alayhim amma salaf salih radiyallahu anhum ñoom bu ñu jëfandikoo baatu karaaxa léeg-léeg ku mel ni imam ash-Shafi'i masalan ñu ne maanaam doom koo xamante ne nit ki ci boppam moo am jigéen ju mu njaalool ba doom juddu ca mu ne Euh, euh, doom jooja nit ki takk ko mu ne dañ koo sib loola boo waxee loolu jubluwu ci ne dañ koo sib maanaam ci biir xaraam la ci jublu <coughs> loolu nag ñu bari ci ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xam yu rahmatullahi alayhim dañuy déggee baatu ci biir googu maanaam sib rek nii rek nem nga takk sa doom ci nga xam ne yaa ko jur njaaloo nga ko jure loolu xam ngeen ni moos euh, loolu imam Shafi'i yi jubluwul woon loolu ci wax ni beneen bi nga xamante ne masalan tey te lool ñoom ñëpp ñu ngi ko jëlee ci alquran masalan ndax comme li borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ci suratul isra mu daal limbo bakkaar yu baree bare yoo xamante ne dafa ne bu yii yëpp bu leen ko def te bokk na ci moom mooy bokkaale wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illa iyyah maanaam ne bu leen bokkaale yàlla maam bu leen jaamu keneen ku dul moom mu teg ci ne wa bil waalidayni ihsaanan te waajur yi na ngeen doxalee lu rafet ak ñoom daal di wax li nga xamante ne moom moo ci aju daal di wax tamit ci yeneeni euh, wax yoo xamante ne day tegtale maanaam yëpp yoo xam ne dafa xaraam comme bi mu naan euh, wala tubazir tabzira te bul di nekk di yàq-yàqee ay yàq di pasar pasare xeetu pasar pasare ba teg ci ne innal mubazirina kaanu ixwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy pasare ñoom pasar pasare ñoom ay mbokki shaytaane lañ te shaytaane dafa weddi boroomam mu daal di wax tamit ne wala taqrabu maalal yatimi illa billati hiya ahsan mu ne bu fekkente ne bu leen jege tamit li nga xam ne moom mooy alalu njirim gi maanaam mu wax maanaam kon jege mu njirim di ko jël dafa xaraam mu wax tamit ne wala taqrabu zina innahu kaana fahishatan wa sa'a sabila mu ne bu leen jege njaaloo ndax loolu kat ak njombu téef la te ak mujj gu ñaaw dong maanaam moom la jëme nit ki naka noonu mu daal di wax ne wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil haqq maanaam bu leen di tamit rey bakkan boo xamante ne yàlla daf koo ah, ah, daf ko xaraamal daf ko wormaal maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa wormaal bakkan loolu moom moo tax bu leen koo rey ludul xanaa ci dëgg maanaam ci àq wala ci maanaam xàq boo xamante ne moo tax ñu war koo rey waaye muy wax yooyu ba ca jeexital gi mu ne kullu ulaa'ika kaana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha mu ne lii lépp nag maanaam fa sa borom ndax ah, waxoon na tamit bu leen sàcc eh, bu leen yàq yooyu yëpp wax na ko ci biir ah, aaya yooyu mu ne yii yëpp nag fa sa borom lu ñu sib maanaam te bu ñu xoolee yooyu yëpp mu tudd dañuy gis ne dañoo xaaraam maanaam kon lool li muy tegtale maanaam moom mooy baatu ah, al kurbu maanaam moom mu léeg-léeg day daal di day daal di tekki li nga xamante ne moom mooy ak xaram naka noonu loolu moom moo tax wax ji nga xaman ah, waaye loolu gis nañ dañ koy ji tamit ci yeneeni xadiis ak yeneeni ah, ah, aaye maanaam yeneeni waxu yi nga xamante ne ñoom ñooy waxu salaf yi rahmatullah alayhim da ngay gis tamit imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala ci ci ci sunanam maanaam jaami jaami'u eh, at-Tirmidhi rahimahullah mu ji wax baabu karahiyatu daal di ci teg dara maanaam buntu ne dañoo sib kuy def nangam fekk li mu ci jullu moom mooy ne loolu dafa xaraam kon fii tamit loolu moom mooy li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari ra wax rahimahullahu taala wax maanaam moom mooy képp koo xamante ne dafa tey mu daal di simmeeku yaramam feeñ maanaam li nga xamante ne moom mooy mu rafle mu daal di génnee ay awraam di feeñ loolu nit ki def ko ci biir mboolooy nit ñi ak loolu moom dafa xaraam ci mboolem borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim amul kenn ku ci wuute maanaam ci ne simmeeku maanaam génne say awra ci kanamu nit ki loolu dafa allahumma ba mu def ne faw bu fekkente ne nit ki masalan loo xam ne lor la masalan muy faju te feebar bi ko dal loolu rek moo ko mën faj maanaam ñu wuñ ne awra wala boog mu nekk ku ñu war a xarafalal wala yu mel noonu kooku nga xam ne faw awra bi maanaam feeñ loolu ah, xanaa ci loolu kay lay daal di nekkee lu dagan waaye lii kon moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu liñ nam moon daal mooy dañ doon leeral ne li mu namm ci mbir mi moom mooy ni sibeel gii jubluwu ci rek sibeel kese kese kese waaye sibeelu xaraam la waaye nag mu am ci buntu yoo xamante ne sibeel gii day daal di dugg ci sibeel koo xam ne du yegg ci ci ci ci xaraam te loolu moom moo tax ima maanaam te euh, euh, loolu moom mooy masalan nit ki nekk moom kese bu nit ki nekkee moom kese mu simmeeku noonu te foo xam ne kenn nekku fa masalan su fekkente ne day sangu cangaayal farata masalan wala muy sangu rek maanaam simmeeku boobu muy simmeeku ci wanag gi loolu nekkul loo xamante ne dañ koy tere waaye nag ku nekk waaye comme niñ ko gise woon ci hadith yi ñu weesu mooy sangu maanaam sangu ci yére maanaam sol yére di sangu ci biir yére bi loolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg doon na ko def comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon waaye tamit di maanaam simmeeku tamit loolu tamit léeg-léeg dan na ko def maanaam ba nga xamante ne maanaam du muy sangu loolu itam dina koy def mu ne al imam al Bukhari rahimahullahu taala qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana Matar ibn al Fadl mooy Matar ibn al Fadl al Marwazi taala kon mu ne mu Euh, Matar ibnul Fadl euh, te moom mooy Matar ibnul Fadl al-Marwazi rahimahullahu taala euh, al imam al-Firabri rahimahullahu taala neena maata indana maata indana ba'da al-xamsiina maanaam mi ngi génn adduna fi ñun ginnaaw juróomeel fukki at bi maanaam lim ci nam mooy ne dafa génn ci firab xam nga al-Firabri moom mooy Muhammad ibn Yusuf ibn Matar al-Fibrabri bi nga xamante ne moom moo solo saxiixu imam al-Bukhari ci imam al-Bukhari rahimahullah rahmatullahi alayhim maanaam lim ci nam moom mooy bi muy génn adduna ci ane deux cent yi ginnaaw année deux cent cinquante yi la Matar ibn Fadl muy génn adduna rahimahullahu taala ci Firabr foofu la génnee adduna ni nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom bokk na ci Yazid ibn Harun ak shabab ak shabab euh, wala boog ci ñooñu la solo mooy Yazid ibn Harun ak euh, euh, Rawh ibn Ubada ak Waki' ibn al-Jarrah ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' naka noonu solo ci moom nag mooy imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci moom fii nii ci kitaabu salaat naka noonu ci kitaabul jihad insha allahu taala dinañ ko gis tamit xadisam ci kitaabu hijratu nabi sallallahu alayhi wa sallam dinañu ko gis tamit xadisam ci saxiixu imam al-Bukhari rahimahullah ba saxiixu imam al-Bukhari daj juróom benn xadis kese la ci am naka noonu moom bokk na ci ñi nga xamante ne euh, imam al-Bukhari dafa wiitoo ak ñoom moom dañuy wax min afraadil Bukhari maanaam imam al-Bukhari rek moo solo ci moom mboolem waa ashaabu kutubu sitta kenn solowul xadisu Matar ibn al-Fadl al-Marwazi rahimahullahu taala bii nga xamante ne moom la ñu ne moom nag euh, siqa la comme ni nga xamante ne lu benn du ñaar <coughs> noonu lañ ko ko seedalee te la bokk <coughs> imam adda ad-Daaraqutni ak imam maanaam toxal na ci al imam al-Haakim mu ne fiqa la imam Ibn Hibbaan nee na shaykhun mustaqiimul hadiis sëriñ la boo xamante ne maanaam ay hadiisam dafa jub imam az-Zahabi daal ne ku ku dëgër la niki noonu al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ci Taqrib at-Tahdhib noonu tamit la waxee ne siqa maanaam kon moom moom Matar ibn al-Fadl al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qaala nee na haddathana Rawh te waxoon nañ ne bokk na ci ni mu te moom mooy Rawh ibn Ubaada ibn al-Alaa al-Qaysi rahimahullahu ta'ala al-Basri moom mi ngi génn àdduna deux cent cinquième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci sëriñ yu mag yi nga xamante ne dafa bind ay téere eh, naka noonu bokk ci borom xam-xam yu kawe yi al imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala ne sifatun fadilun lahu lahu tasaniyat maanaam ku dëgër la te ku wóor la borom gënal gu rëy la goo xamante ne am na eh, ay yu mu bind eh, rawh ibn ubada rahimahullahu ta'ala tamit moom la téere mi njëkk siiw comme ni al imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu taala noonu la ko toxale ah, al imam al-Khatib al-Baghdadi nee na kaana kathiirul hadiis wa sannafa al-kutuba fi as-sunan wal ahkaam wa jama'a at-tafsiir wa kaana thiqa maanaam bu imam la boo xamante ne dafa bëri woon ay xadis naka noonu taalif na ay téere ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci attey diini ak tey sharia yi naka noonu noonu la dajee tamit dajalee tamit ay ab téere ci tafsiru alquran naka noonu nekk na tamit ko xamante ne ku wóor la te ku dëgër la ah, kon moom bokk na ci ñu màgg ñi ah, rahimahullahu taala ah, moom Rawh ibn Ubaada rahimahullahu taala nu booban na moo ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala nee na haddathana Zakariya ibn Ishaq te moom mooy Zakariya ibnu Ishaq al-Makki rahimahullahu ta'ala euh, moom ñi nga xamante ne ñoom la solo ñoom moom mooy ku demee ne te Ata ibnu Abi Rabah ak Amr ibnu Dinar mi nga xam ne moom lay solo ci moom ñi ak ak Abu Zubayr ak Yahya ibnu Abdullah as-Sayfi ak mbooloo ak ñeneen ci ci ñi borom maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci génération boobu naka noonu bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom. mooy ku demee nekk Waki' ibn al-Jarrah al ak Abdullah ibn al-Mubarak ak Abu Asim ak Abu Amir al-Aqadi ak Rawh ibn Ubaada bii nga xamante ne moom moo solo hadith bii ci moom ak imam Abdurrazzaq as-San'aani ak ñeneen rahmatullahi ala al-jamii' nekkoon na koo xamante ne ku maanaam siqa la ci moom ah, lu dul maanaam dañ koy jamee da dafa amoon xalaatu qadariyya maanaam euh, maanaam qadariya yi comme ni nga xamante ne noonu lañu ñu waxoon ci seen ay mbir ci kitaabul iman naka noonu noonu la imam Abu Hatim rahimahullahu taala nee la ba'sa bi moom daal ay waxam maanaam xadisam daal dara ayu ci Yahya ibn Ma'in moom tamit nee na qadari la mi ngi génn adduna cent cinquante-septième année ci maanaam ci euh, lu ko jege wala lu ko jege ci loolu ci daal ci la génnee adduna rahimahullahu ta'ala mu ne an Amr ibn Dinar mu ne qaala haddathana Amr ibn Dinar te moom mooy Amr ibn Dinar al-Makki rahimahullah dakkantalam ne Abu Muhammad al-Asram rahimahullahu taala bokkoon ci imam yu maggi yi nga xamante ne imam waa Makka lañ naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy solo xadis yi gën a maanaam xadisul awwaliyya bi moom mooy nga xamante ne moom moo solo. naka noonu euh, al imam ibn abi najih rahimahu euh, rahimahullahu taala jële na ci nu'aym ibn hammad mu ne jël wax na imam ibn uyayna euh, rahimahullahu taala daf doon wax naan ma kaana indana ahadun afqahu wala a'lamu min amr ibn dinar amul woon kenn ci ñun kii fii ci Makka koo xamante ne moo gënoon a xam xam fiqh niki noonu moo ëppoon xam-xam amr ibn dinar loolu tamit moo tax mu wax tam ci ci beneen waxin mu ne kaana a'lamu ahli makka mooy ki ëppoon xam-xam ci waa makka <coughs> wax na tamit ba tey ne lam udrik ahadan a'lamu min amr ibn dinar maanaam dajewuma <coughs> ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim kenn koo xamante ne moom moo ëpp xam-xamu fiqh ka amr ibn dinar euh, rahimahullahu ta'ala mu ne an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom mooy Seydina Jaabir ibn Abdullah al-Ansaari radiyallahu anhu nga xamante ne baayam mooy Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom moo nekkoon kilifa yu rumaat yi ci Uhud moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa tegoon ca euh, ca njombartal ga nekkoon ne leen nañu xaar nañu nañu nañu nañu taxaw fii nañu aar nit ñi maanaam ñu nekkoon ay xumaat nekkoon ay rumaat ah waaw ñoom gaa yu baax yooyu radiyallahu anhum waaw moom moo tax moom ci lañ ko maanaam ci Uhud foofu la nekkee shahid ci lañ ko buume radiyallahu ta'ala anhu bi ko sayyidina Jaabir radiyallahu anhu di jooy mu ne ko yeneen ci ay ay alquran wàcc di wax ne mu ne mu ne walaa walaa tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima aataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruuna billadiina min xalfihim allaa taxaw allaa xawfun alayhim walaa hum yahzanuun maanaam mu ne alquraan ne bu leen jort mukk ne ñi nga xam te ne dañ leen di reen dañ leen a rey ci yoonu yàlla ne ñoom dañoo de li fi nekk moom mooy ne ñoom ñi ngi dund fatal borom subhaanahu wa ta'aala lañ leen di wërtëgal boo boobu mi ngi wàccee ci ñoom <coughs> ba aaya jeex maanaam <coughs> mu daan koy laaj ne ko ah kon moom mi nga ndax maanaam bu ma amul sécurité ne maa nga rek danaa bàyyi jooy mu ne ko déedéet mbir mi nekkul yenen ci bi ne ko affaire bi du benn àjjana déedéet waaye ay aljanna la innahu la jinaanu wa inna abaka qad afaaba aljan aljannatul firdaws al ne ko mbir mi ay ajjana yu bari la te sa baay moom ajjana firdaws fa gën a kawe foofu la ne maanaam kon loolu moo tax sayyidna <coughs> Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu mi ngi gane adduna fukki la teg juróom benn <coughs> laata ak gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jamono yenn bi yeneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw ci madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu mi ngi fukki at ak juróom benn mi ngi génn adduna ci li gën a wér ci juróom ñaar fukki laata ak juróom ñett ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekkoon borom xam-xam bu màgg jàngale sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëfe ko te xëroon ci naka noonu la ci jàngalee lu bare bare bare bokk na ci li nga xam ne naan ci musnadam li nga xam ne yegg na ci ju junni ak juróom téeméer ak ñeent fukk maanaam mille cinq cent quarante ci ay hadith yoo xamante ne muttafaqun alayhi juróom fukk la ak juróom ñett nga xam ne imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhim bokk nañ ko solo ki nga xamante ne moom mooy imam al-Bukhari dafa wéetoo ci ñaar fukki xadis ak juróom benn ci ay xadis sayyidina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu imaamu Muslim moom benn xadis rek maanaam euh, téeméeri xadis ak ñaar fukk ak juróom benn la wéetoo ci xadis sayyidina Jaabir radiyallahu ta'ala muy 126 moom sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda yuhaddisu muy nettali anna rasulallahi ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yanqulu doon toxal maahum mu ànd ak ñoom al-hijaara xeer lil kaabati ñeel kaaba gi wa alayhi te fekkoon mi ngi ci kawam izaaruhu lambaayam hadith bi hadith bi e, ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo ko solo maanaam dinañ gis ne Matar ibn al moom Marw la dëkk amma Rawh ibn Ubaada moom waa Basra Zakariya ibn Ishaq moom tamit waa Makka la moom ak Amr ibn Dinar ñoom ñëpp ñaar ñi waa Makka lañ ak Jaabir ibn Abdullah moom waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam maanaam nga gis na kon maanaam ay imaam ñu bare bare ci ñu dëkk ci adduna bi ñu wuute ñoom ño solo xadiis bi ak imaam al-Bukhari moom ci jëmmi boppam di waa Bukhara maanaam nga gis ne kon maanaam addu maanaam dafa dafa dafa symboliser universalité wu njàngaleem Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye tamit beneen mbir mi moom mooy dafa ne bokk ci mursalu saxaaba li ñu tuddee maanaam ni marasilu saxaaba yi la maanaam mursalu saxaaba mooy lan mooy ne saxaaba boo xamante ne dafa nettali mbir mu concerné yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye xew-xew boobu moom fekkiwu ko maanaam ndax sayyidina Jaabir radiyallahu anhu moom ma nga nekkoon Madina te jamono jii mbir mi di xew moom ganeegul woon sax adduna maanaam ndax lii buñ ko xoolee mooy jamono ji yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee gone maanaam bi nga xamante ne moom la ñuy am na nag ñu wax ne bi muy am fukki at la ak juróom ñeneen ñi sax ne boobu nekkagul woon sax euh, nekkagul woon sax euh, euh, majeur maanaam nekkagul woon majeur waaye nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci ngir ne li siiw ci siira mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bi ñuy tabaxaat kaaba gi fekk na ko mu at mu am fanweeri at ak juróom. maanaam boobu ci la tabaxaat kaaba gi waaye xew-xew bii xew-xew bii li gën a yanu maanaam mooy ne ba mu nekkee gone la te loolu mooy wane ni kon bu boobaa kaaba gi dañ ko doon defaraat waaye defaraat gii bokkut ak defar gi nga xamante ne moom la ko Quraysh defar bi mu amee moom fanweeri at ak ginnaaw bi nga xamante ne moom la denc sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha ba maanaam eh, nga xamante ne ci lañu ñu tojoatoon kaaba gi completement amaan na tabax bii bokkut ak boobu ndax euh, li koy tegtale mooy ne bii gone la woon te bële euh, moom boobu am na fanweeri at ak juróom te du yanu maanaa ci at yooyu mu toll ak ki mu doon sallallahu alayhi wa sallam lu mel ni li xew ci xew-xew bii di ko gaaral loolu moom moo tax amaan na li gën a dëgër insha allahu taala ci wuute yi borom xam-xam yi wuute wal euh, yàlla nag moom moo xam dëgg-dëgg yi mbir mi moo ngi ne xew-xew bii benn defar la rek bu ñu doon ak kaaba gi. am luñ ciy defaraat bokkut ak biñ ko raser complètement di ko tabaxaat bi nga xamante ne boobu ak bii du benn te boobu ci la euh, euh, yore woon li nga xamante ne moom mooy euh, maanaam moom la moom la lamba yoo woon nii te li nga xamante ne mu ne faqaalam wax la woo ñëw ko al abbas mooy ak sayyidna abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne moom mooy baayu sayyidina Abdullah ibn Abbas ak sayyidina al-Fadl ak ñeneen radiyallahu ta'ala anhum nga xamante ne moom mooy uh, ndijaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bay taxam muy ammuhu di bay taxam mu ne ko yabna axi yow sama doomu mbokk law xalalta soo fii woon isaraka sa lambay gi fajaalta nga def ala man ki bayka maanaam nga firi ko nga yëkkati ko teg ko ci sa kaw uh, ci sa kaw Euh, mbagg yi du euh, duunal xijaara maanaam mu gën a suufee ci xeer yi maanaam bu boobaa doon na gën a yomb loolu moom mooy ne li ko wax mooy maanaam moom dafa làmbaayoo woon bi mu làmbaayoo nga gis ne mbir mi day daal di wàcc ba ci euh, digg yeel yi mu ne ko nag soo ko fiir woon nga gën koo yëkkati nga daal di takk ci kaw bu boobaa loolu dana nekk li gën loola nag ba mu ko defee moo tax mu ne nag kaala mu ne fa xallahoo mu mu firi ko mu fecc ko fa jaalahoo mu teg ko ala mankibayhi ci kaw e, mbagg yi fa saqata mu daal di rot maghshiyan di aji xëm alayhi ci moom maanaam dafa ro daanu xëm ngir e, bi mu commencé yëkkati e, da ngay gis ne li nga xamante ne moom mooy li warul woon a feeñ ci moom tàmbalee di feeñ maanaam moom mooy <coughs> li ko <coughs> ci lupp yi tàmbalee feeñ am <coughs> li nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne moom mooy li féeti kaw lupp yi loolu ala kulli xaal xel yanuwul ne moom feeñ na mës naa feeñ benn yoon ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam doonte bi mu nekkee xale la moo tax li nga xamante ne mooy li yanu maanaam mooy ne dafa tàmbalee feeñ maanaam ba li ci kaw lupp yi tàmbalee feeñ ndax xam nga ni euh, boo ko jëlee maanaam lambaay bi bu fekkente ne day ñëw ba ci yeel yi wala lu ko weesu soo ko yëkkatee war koo takk ci maanaam day ñëw rek ba weesu lupp yi maanaam ba weesu oom yi gën gën a jëm kaw loolu lay tekki te loolu euh, li nga xamante ne moom mooy bu boobaa mouvement bu mu def amaan na euh, maanaam maanaam loolu képp ku ko def maanaam benn xeetu yëngatu boo def rek amaan na mu am maanaam li nga xam ne moom mooy li ñu tuddee ak saw a maanaam mooy awra yi nga xamante ne mooy kanamu nit ki wala gannaaw gi mën naa feeñ loolu nag moom moo tax Euh, mu daal di daagu xëm maanaam ngir bañ a yegg foo xamante ne kanam maanaam kanam gi wala gannaaw gi dana feeñ loolu moo tax borom bi subhaanahu wa taala daf koo aar loolu dañ ciy xamee ni gannaaw ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhaanahu wa taala daf koo aar naka jekk ci mboolem loo xamante ne ñaawteef la te loolu ba mu nekkee gone maanaam musul am ci fu mu jaar foo xamante ne lu ñaaw dafa feeñee ci moom loolu nag moom la ñu tuddee al isma wala boog dañ koy xamal al-ma'sumiyya mooy infaillibilité mooy koo xamante ne amul fu mbir mi jaar ba nga nekk ci lu ñaaw loolu borom bi subhaanahu wa taala daf ko koo defal te da ko defal ki yi alayhimu salaatu wassalaam beneen mbir biñ ciy jànge fekk ñoom ñu bari ci ñoom dañoo nekkoon ñoo xamante ni dañoo rafle woon ñu bari ci ñoom ñu seen yére yi de noonu lañ ko defoon nga xamante ne xaw tuuti maanaam nga xam ne seen awra yi mën naa feeñ mais garaawul maanaam ngir jaahiliya gi nga xamante ne moom la ñu nekke woon te loolu <coughs> dañ koy gis maanaam dañ koy gis masalan ci sportif yi dañuy dem di sangoondoo masalan ñoom ñëpp ci benn euh, vestiaire maanaam boog ñi nga xamante ne ñoom ñooy def ay xeetu miis ñooñu léeg-léeg maanaam ñuy simmeeku ci anam goo xamante ne ñuy gis seen cër yi ak ñeneen ak ñeneen loolu nag milieu yooyu nga xamante ne xeetu xeetu riir ak ñàkk xam daf tey daal di tasaaroo loolu ñaare moom mooy waral xeetu jikko yooyu loolu nag jombul ci société boo xamante ne nit ñi bokkaale lañ gën a xam ak maanaam te njaaloo daf fa tasaaroo ak naan sàngara loolu moom euh, société bu mel noonu ñu mel noonu loolu moom du nekk loo xamante ne lu tumuranke la musiba gi nag gépp mooy su fekkente ne nit maanaam réewu jullit ñi dañuy dem bay roy ñooñu nga xamante ne ñoom xamuñu te dañoo nekk ci ay caaxaan te nga xamante ne nekkuñu ci dëgg loolu moom mooy musiba gépp musiba ndax jullit du àbb ay jikko maanaam du dem wuti ji yeneen i jikko di ko indi ndax am na lépp lu mu bëgg mën na ko jàngee ki alquraanul karim ak ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci boroom xam-xam yu baax yi radiyallahu ta'ala anhum naka noonu kon maanaam bokk na ci liñ ciy jàngee mooy jikko ju mag ju kawe nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am te moom lañ moom lañ ko mooñee moo tax mu ne famaaru iya mëseefu koo gisati ba'da zalika ginnaaw loolu uryaanan muy aji rafle maanaam mu nekk koo xamante ne solul yëri maanaam la jot a feeñ ca moom ba foofa kenn mësatul a gis ca gannaaw ga loola feeñ maanaam mu soloo noo xamante ne bu yëngatoo yenn yëngatu yi rek euh, euh, euh, maanaam awra maanaam maanaam wala boog lu lu gën a maanaam lu lu lu kanamam wala gannaawam feeñ loolu moom dafa nekk loo xamante ne nekkatul ci am musta am ci ginnaaw loolu ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ah, loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne kon lii moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi maanaam di gis ne kon ne maanaam ne nit ki di borom bi subhaanahu wa taala aar ji mu aar yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba nga xamante ne fi mu gën a nar a yëkkati cër yi ba nga xam ne ndax am na ci yeneen riwaaya mooy dafa yëkkati ñu ne ko no gën koo yëkkati encore maanaam bi mu demee ba gën a ko gën a yëkkati ci la xëme maanaam ci gi gisee ni kon maanaam nit ki di yëkkati maanaam di feeñal ay awraam ci kanamu nit ñi ci loo xamante ne lor amu ci bu boobaa loolu dafay nekk loo xamante ne dafa xaraam lool moom moo tax ñu ñu ñu insisté woon ci baatu karaahiya bi ci biir gi ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu ci nam moom mooy dafa xaraam wallahu taala a'lam hadith bi imam al-Bukhari

awul keneen ku ko indi maanaam ci ashaabu sunan yi maanaam ci sunan euh, mooy ñeent sunan Abu Dawud ak sunan at-Tirmidhi sunan euh, an-Nasa'i ak sunan Maaja hadith bi ñëw fi ba mu ne baabu <coughs> buntu as-salaati julli fil qamis ci qamis qamis moom mooy comme euh, yére boo xamante ne xeet maanaam sabadoor la bu wàcc maanaam mooy li ñuy wax chemise ci tubaab waaye nag chemise tubaab yi léegi dafa gàtt maanaam mais yi wàcc yi maanaam day wàcc xamis day wàcc wa sarawil sarawil moom mooy lu demee nekk caaya wala boog pantalon boog mooy pantalon rek waaye lépp loo xamante ne dafa mel ni caaya maanaam noonu moom la ñuy tuddee sarawil maanaam nga gis ne sirwaal maanaam boo ko xoolee mooy comme tubéy doon boo xamante ne dañuy gën a yaatal maanaam digg bi ci anam goo xamante ne du ñu gis naka la tànki jàmb ni tànki nit ki toll maanaam loolu mooy lu demee nekk caaya loolu euh, euh, wala boog xeetu yére yu mag yooyu léeg-léeg sax am na yenn rappeurs yi yé yére tubéy yi ñuy sol boo ko gënee boo bu doon dañoo gën a yaatal tuuti euh, ci fii tànk yi di dajee rek mu daal nekk mu daal di nekk loola wattu baan Euh, tubbaan nag moom moom xeetu euh, xeetu njemba la maanaam euh, moom mooy rek moom mooy mbabal maanaam moom lañ naan mbabal ci wolof mooy tubbaan maanaam mooy xeetu njemb la waaye der lañ koy defare maanaam mooy lan mooy comme pantalon lay mel sauf que maanaam day gàtt kii bi day gàtt lool tànk yi dañuy gàtt lool mooy mbabal rek mm-hmm. waaw loolu moom mooy ak tubbaan wal xaba xaba moom mooy Euh, benn euh, mooy comme gilet du naan gilet maanaam moom mooy benn yëre lay doon boo xamante ne euh, fii nii du am maanaam duñ ko day dagg maanaam loxo yi loxo yi day dagg nga xamante ne dañ koy jël muuroo ko bu ñu solee yëre ba noppi li ñuy jël muuroo ko waaye léeg-léeg it dan nañ ko sol bu ñu amul yeneen yëre loolu maanaam comme genre gilet rek lay doon wala boog comme li ñuy wax naka la tudd t-shirt maanaam gis t-shirt ni muy waaw mën naa mel noonu waaye sauf que tubba qada euh, day xar fii maanaam day xar ci digg bi euh, ubbeeku maanaam comme moom mooy li ñu naan courte manche wala lu amul manche du tout maanaam loolu moom mooy qada ah fii nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu nam ci euh, buntu bi mooy day leeral ne benn bu nekk ci yii mënef na koo jullee maanaam ci kaw loolu bëri gi mu bëri li mu leen di lim mooy wane ne maanaam yére yi mën naa nekk lu bari waaye li tax mu indee ko nii mooy dëppoo gi mu dëppoo ak xadis bi nga xamante ne moom lay indi ci buntu bi waaye li mu ci ngir ne moom imam al-Bukhari rahimahullah day sàmmonte daa iman baatu xadis yi ndax gis nañ ni wax ji nga xamante ne moom mooy ji gën ci wax ji mooy alquraanul karim ak waxu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax saa yu amee wax wax ju nuróog waxu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wala waxu alquraan moom wax jooju lay tànn loolu moom moo tax mu gindeeku ni waaye li mu ci nam rek mooy lépp loo xamante ne yëri maanaam amul ñu naan booy julli faaw yëri bu mel nii ngay jullee déedéet niki noonu kon bu boobaa dañ ci xamee tamit ne dëkk bu ne ak réew mu nekk nañuy faral di solo te bu fekkente ne l'islam nangu na googu xeetu colin colin googu mën nga koo sol di dem fu la neex naka noonu mën nga koo sol bu heure julli jotee nga sol nga jullee noona maanaam loolu moom <coughs> mooy li nga xamante ne moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala di junj ci di junj ci buntu bi mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fii awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Sulaymaan ibn Harb te moom mooy Abu Ayyub al-Azdi al-Makki rahimahullahu taala nga xamante ne tamit qaadi la woon naka noonu dëkkoon na Makka naka noonu nekk qaadi Basra comme niñ koy waxe léegi inshaa Allah mooy Sulaymaan ibn Harb ibn ibn Bajil al-Azdi al-Waashihi rahimahullahu taala <coughs> moom euh, mi ngi gane adduna cent quarante ci weeru safar cent quarantième année ginnaaw gàddaaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi tàmbalee di jàng maanaam hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko mokkal ci cent cinquante-huitième année boobu mi ngi am fukki at ak juróom-ñaar mi ngi nekkoon kilifa maanaam nekk qaadi fële ca Makkatal Mukarrama ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi boobu ci deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba dekk na fa juróomi at kon ci at deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jóge ci liggéey booba maanaam ci nekk qaadi maanaam muy nekk juge ah ginnaaw gi mu daal di dellu ci dëkkam te moom mooy Basara foofa nag la génnee adduna ci weeru Rabiul Axir ci atum ñaar téeméer ak ñaar ñeent deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo ci moom cent quarante hadis imam Abu Dawud tamit soloo ci moom ñoom ñaar ñii ñoom ñooy ñi ci lu amul kenn ku dox seen diggante imam euh, ñeneen ñi ci def ñëpp nag soloo ay hadis seen ay ay euh, waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom ci ashaabu ci kutubu sitta yëpp juróom maanaam mi ngi ci am deux cent quarante cinq hadith kon ñu gis ne imam al-Bukhari lim ci solo lu bari la ndax deux cent quarante cinq da maanaam genn wàll gi mooy cent quarante lu ëpp genn wàll gi yëpp imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom moo ko solowee ci moom loolu tamit day wane màggaayam ak fi nga xamante ne foofu la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala te ci biir sëriñam yi rahmatullah alayhi imam Ahmad ibn Hanbal solo na ci moom moo tax da wax naan katabna an Sulaymaan ibn Harb wa ibn Uyayna hayy ñun bind nañu ay xadiisu ki nga xam ne moom mooy Sulaymaan ibn Harb rahimahullahu taala al-Waasihi ànd ak ne al imaam ibn Uyayna Sufyaan rahimahullah mi ngi doon dund ànd <coughs> mi ngi <coughs> <coughs> mu nekkoon kon koo xamante ne euh, comme lii nga xam ne moom euh, la al imaam Abu Haatim wax rahimahullahu taala nee na mësuma koo gis mu yorub téere abadan waaye dafa nekkoon koo xam ne dafa mokkal lu bare bare bare maanaam ci biir jotaayam bu daan toog di jàngale ca Bagdad maanaam lu tolloo quarante mille personnes ñoo daan toog ci jotaayam mu daan jàngale maanaam loolu tamit day wane lu maanaam màggaayam moom rahimahullahu taala rahmatan wasi'a kon mu ne Sulaymaan ibn Harb qaala moom mu ne haddathana Hammad ibn Zayd rahimahullahu taala moom mooy Abu Isma'il al-Azdi al-Jahdami al-Basri rahimahullahu ta'ala Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami abu moom rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna at bi imaamu Maalik génn àdduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon imaam waa Basrati xam-xamu hadith nekkoon koo xamante ne moom mooy ki gënoon a dëgër ci ñi nga xam ne noonu lay solowee hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoom ci waa Basra rahimahullah comme ni nga xamante ne noonu lañ koy faral di waxee moom ak Hammad ibn Salama Hammad ibn Salama ibn Dinar maanaam ñoom ñaar ah, rahmatullahi alayhima ñoom ñoo nekkoon imaamu waa Basra yi rahmatullahi alayhima ay Hammad lañ moo tax ñu leen di tudd ñu naan al-Hammadani al-Hammadani wala boog bu ñu leen di maanaam ñoom liñ ci jublu ndax ñoom ñoo dëkkoon Basra moo tax fu ñu leen waxe ne eh, diw de rawaa anil Hammaday ni maanaam diw soloo na ci ñaari Hammad yi Hammad ibn Zayd la ibn di eh, Hammad ibn Zayd ibn Dirham ak Hammad ibn Salamata ibn Dinar ñoom ñoom moo tax ñuy wax moom nag eh, moom Hammad ibn Zayd moo gën a dëgër ci solo hadith ak ci wàllu xam-xam amma ci wàllu wilaya ak ci wàllu dëgër maanaam ci wàllu sell sellate Hammaad ibnu Usaama moom moo gën a dëgër moo tax ñu Hammaad ibnu Salama naan jazaakallaahu xayran moo gën a dëgër moo tax ñuy wax naan Hammaad ibnu Salama ni mu gë maanaam Hammaad ibnu Salama ibnu Diinaar ni mu gënee Hammaad ibnu Zayd ibnu Dirham mooy ni Diinaar gënee Dirham ndax Diinaar mooy or wurus boo xam ne dañ koo tëgg xaalis Dirham mooy xaalis o maanaam mooy argent bu ñu tëgg xaalis maanaam def ko pierre. maanaam ni or bi nag gënee argent bi noonu la Hammad ibn euh, euh, Zayd euh, Hammad ibn Salamata ibn Dinar gënee Hammad ibn Zayd ibn Dirham rahmatullah alayhima waaye bu fekkente ne ci wàllu hadith rek maanaam ak xam-xamu hadith loolu ak jël xam ak tamit ñu xam ne lii ci kii lañ koy jëlee te lii moo wóor boobaa Hammad ibn Zayd moom moom la ñuy teg ci kaw <coughs> imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala <coughs> toxale ci moom te euh, maanaam toxale xadiisam te maanaam toxal ko euh, di ko layee waaye Hammaad ibn Salama moom toxalu ko di ko layee comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon maanaam dina koy indi waaye tout le temps ci mutaabaat yi la koy indi du ko layee ba def exemple bi nga xamante ne moom lañu ñu joxe woon te loolu du woon euh, xadiis boo xamante ne maanaam loolu la jublu woon ñu wax bi mu ne qaal moom ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta an Ayyub te moom mooy Ayyub ibn Kaysaan as-Saxtiyaani rahimahullah muy imaamu waa Basra moom tamit rahimahullah daakantalam nekkoon Abu Bakr as-Saxtiyaani al-Basri rahimahullahu taala nekk imam bu màgg a màgg màgg moom lañ doon wax naan imaamu Maalik bi nga xamante ne dafa njëkk ñëw seet si ko maanaam njëkk ñëw fekk ko Makka nee na gis naa ko ñaari at Makka muy jàngale njàngu jëluma ci moom ndax xam ngeen dafa am amul benn rigueur bu jéggi dayoo ci ni mu daan jëlee xam-xam loolu moom moo tax mu doon wax sax am na ñeen fukki nit ñoo xamante ne ñu ngi fii ci jumaa ji ñoo xamante ne bu ñu taxawee ni yàlla maa ngi maa ngi euh, na taw bi wàcc léegi léegi léegi mu taw waaye nee na du ma jàngee ci ñoom benn xam-xam lu tax mu ne parce que mbir mi du seen i mbir maanaam xam-xam domaine bi du seen mbir loolu moom moo tax du ma jëlee ci ñoom maanaam seenu mbaax ak seenu cellate moom sikkuma ci waaye buñ jëwee ci domaine xam-xam maanaam amuñu rigueur boobu ndax xam ngeen ni léeg-léeg ñu sell ñi ñu baax ni léeg-léeg duñ am yenn rigueur yi maanaam dañuy faral di nekk ñoo xamante ne dañ dañoo jàpp ni ñëpp baax comme ñoom te kenn ñemewuta xanaa di wax lii te dëgg maanaam wala kenn xanaa ñemewuta wax lii rek li mu ko teg rek mooy ay yaakaar naa ak foog naa maanaam nekkul ko gëstu ba ba mu leer ko loolu nag moom moo tax ñuy lu dul dëgg lu bëree bëri bëri ci domaine xam-xam loolu moom moo leen koy yóbbee loolu tamit moom moo tax képp kuy taalibe nag dafa war a bàyyi xel loolu tey settantal domaine boobu bàyyi ko xel maanaam c'est pas parce que sëriñ diw mooy diw sëriñ diw rek que lépp lu mu wax ci domaine xam-xam rek dëgg la déedéet léeg-léeg day wax loo xam ne du noona te fa te la tax du ne moom moo ko day wax lu dul dëgg te li mu bëggoon a wax mooy ñàkk a wax dëgg déedéet waaye maanaam ñàkk rigueur bi ci nekk moom moo ko yóbbee loolu loolu moom moom nag léegi imaamu Maalik rahimahullah nee na bi ma gisee Ayyub as-Saxtiyaani rahimahullah ñaari at ca Makka moo tax ma ne eh non man ma bàyyi ko waaye bi ma ko gisee saa yu ñu tuddee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu gis ko mu jooy ba ma yërëm ko ma xam ne ah kon kii xaaral ma ñëw déglu ko fekk ndekete yoo moom mooy imaamu waa Basra rahimahullah mi ngi gane adduna 68e gi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. mi ngi génn àdduna cent trente u ñum ané ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, mu ne euh, moom mu ne an Muhammad te moom mooy al imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala Muhammad ibn Sirin al Ansari rahimahullahu taala euh, dakkantalam nekk tamit Abu Bakr comme taalibim bii di Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah moom mi ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak Hasan al-Basri radiyallahu ta'ala ñoom ñaar dañoo nekkoon maanaam dañoo takkaloo woon maanaam ñoom ñaar dañoo takkoo woon te ñoom ñaar ñëpp moo tax ñoom ñoo nekkoon imaamu waa Basra yi tamit rahmatullahi alayhima loolu moom moo tax tamit benn masala bu mat a bàyyi xel la maanaam mooy Basra ak kuufa léeg-léeg ñu wax naan way ñii waa Kufa lañ xëy na kon bidaa moo fa am ak yu mel noonu alors que waa Kufa bëri na ci ay imam naka noonu waa Basra tamit bëri na fa ay imam kon du lépp ñoom lu ñu solo rek lu desee wóor la wala lu desee dëgër la ngir ne nitu bidaa yi dañ faa bëri woon dëgg la nag nitu bidaa yi bëri woon nañ fa rawatina siit yi maanaam dañ faa bari woon waaye loolu tax ba léegi sax ba léegi Basra ak Kufa ca euh, Irak da gis ne siit euh, yi bëri nañ fa gépp bëri daanaka sax ñoo fa nekk mm-hmm. waaye euh, loolu terewul ne ay imam yu mag ña nga fa maanaam terewul imam yu mag mag rahmatullah alayhim ña nga fa mi ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ah bokk na ci lii wane ragal yàlla comme niñ ko fàttale woon maanaam mooy am na benn moom xam nga jaaykat la woon jaaykat bu mag la woon nga xamante ne am na benn njaay njënd jaay benn interaction boo xamante ne moom la waroon a def te moom moo nekkoon imam bi moo nekkoon boroom xam-xam bu mag bi mu ne war naa cee am ñeenti junni diinaar ci bénéfice te benn diinaar muy tolloog à peu près deux cent cinquante euros mu war cee am quatre mille ci bénéfice ci interaction boobu nee na te ma xool ko xool ko gisuma ci gaalu xaram mais am na lu ma ci lënt ma wër borom xam-xamu xam basara yëpp laaj leen ko ñoom ñëpp ñu ne ma lii dara xaraamu ci lépp baax na waaye nee na terewul rek sikki sàkk boobu ma ci am rek tax na ma bàyyi bénéfice boobu yëpp loolu maanaam ngir bañ a ngir bañ bañ dugg ci lu xaram maanaam loolu dëgg dëgg xaqiqatan day wane màggaayam te euh, loolu ak yeneen yeneeni mbir yoo xamante ne moom imam bi maanaam daanaka moom jarul ñuy wax ay mbiram foo demee ci téere hadith yi ak ci téere fiqh yi nga fii dañ ne rek an Muhammad nee nañ Muhammad jëlee nañ ci Muhammad foo gisee ci téere hadith yi ak ci téere fiqh yi ñu wax ne Muhammad lii la wax mbir mi Muhammad boobu Ibn Sirin la comme foo ñu gis naan <coughs> Hasan nee na la nga gis ay Imam Bukhari ne ak al-Hasan soloo nañ ci moom nangam Hasan foo ko Hasan al-Basri la ci téere fiqh yi ak téere hadith yi naka noonu ci téere tafsir tamit téere tafsir tamit boo gisee ni ah Hasan la lii la wax ci mi Hasan boobu Hasan al-Basri loolu tamit moom moo nekk ci téere fiqh ci téere tasawuf yi ci téere tasawuf yi tam fu ñu ne la Hasan nee wala Muhammad nee na Muhammad ibn Sirin la maanaam te ñoom ñaar moo tax bi nga xamante ne ci lañu ñu génn àdduna moo tax ñu borom xam-xam yi doon wax naan eh ñoom ñaar de bi ñu génnee àdduna fii ci Basra ñoom waa Basra mi ngi mel ni jant bi ak weer wi lañu ñu toxal maanaam ci lañ ci lañ fa jóge nañ ndax téeméeri fan la ñu rawantee ñoom ñaar. Ah, rahmatullahi ala al-jamii' mu ne an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mooy Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi nga xamante ne gisoon nañ ko mi ngi tuub bisu di dugg ci l'islam ñëw fekk ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, ah, moom ma dégg nga moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom mu ëpp solo ci hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ndax 5374 hadith moom la am moom moo leen ëppale fuuf ñun ñëpp ndax ñi ñi ci def ak ci ay 2000 yi lañ ne mais moom moom 5374 ci la solo ci ay ay hadith imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima dëppoo nañ ci solo ci 326 hadith imam al-Bukhari wéetoo na ci 93 hadith imam Muslim moom wéetoo na ci 98 hadith te ci musnad imam Ahmad ibn Hanbal kete am na ci 3870 hadith Ah, moom sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na qaama taxaw na rajulun moom ñu génnaat na cinquante huit cinquante neuvième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaama taxaw na rajulun benn waay ila nabi jëm ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alahu mu laaj ko an salaati ci mbiru julli fi sawbil waahid ci benn yére maanaam subhaanallah bu ñu xoolee xadiis yi nga xamante ne moom la ñuy romb lu ci bëri. dafay juddoo ci ab laaj maanaam nga gis ne fi ne ne la sa'altu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wala boog ci beneen riwaaya mu ne sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wala boog mu ne sa'alna Jaabir radiyallahu ta'ala anhu ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp day wane maanaam ni dañoo laajte loolu day wane kër gi nga xamante ne moom la mag ñu njëkk ñi radiyallahu anhum maanaam xëy woon ci di laajte ci wàllu xam-xam maanaam ak di laajte lépp loo xamante ne moo leen di jariñ ci seen wàllu jaamu yàlla ak lu leen di jegeloo seen borom subhaanahu wa ta'ala te bu ñu xoolee ñoom fii dinañu leen gis ne subhaanallah euh, nga nga gis ne ñu fi nekk di laaj laajte ay mbir yoo xamante ne maanaam soo xoolee seen ay laaj da gis ne laaj yi lu leen di amal njariñ lay doon waaye duñ fi nekk di laajte diggante yat yent yàlla Musa alayhi salaatu salaam ak maanaam ndax maanaam laaj yoo xamante ne buñ ko xoolee ba xool ba amul dara lu luñ àtte bu ci war wala boog euh, ñu leen di naan ban garab la jógee. maanaam yat woowa ban garab la jóge maanaam loolu ñoom nekkuñu maanaam da ngay xool téere hadith yi doo ci gis ku laaj loolu maanaam euh, walla yu yoo xamante ne bariwul njëriñ wala boog ñuy laajte euh, ñëw dem ba toog ak ñoom yenente bi sallallahu alayhi naan ko waa naka waa kër gi waa xam naa rek moom dee bul ñuy fàtte ci ñaan yi ak yu mel noonu da ngay gis xaaral la daanaka doo ci gis lu xaw mel noonu maanaam li ñuy ñëw dañuy ñëw dañuy pragmatique lii moo ñu tax a jóg maanaam mooy man sama jaamu yàlla lay toppatoo ana lan moom muy gën a jegele sama borom subhaanahu wa taala te loolu mi ngi njëkkee ci sama jaamu yàlla yii ana naka lan laa koy defe wala boog loo xamante ne daf may concerner ci sama dund ci bis bu jot ana nan laay doxalee lii nan laay lijjantee lii nga xamante ne moom mooy tax ma xam ne nii la ko yàlla bëggee ma def ko te nii la ko yàlla bañe bu ko defee ma daal di koy sori loolu moom moo nekkoon doxalinu mag ñi radiyallahu anhum di sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xamante ne ñoom ño topp ci ñoom te set topp seen ay tànk ci taabi'i yi ak taabi'i taabi'i yi radiyallahu ta'ala anhu jami' bi mu laa laajoo yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko waaw lii mun a fa qaala nee na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko awa kullukum ah ndax kenn képp kenn ci yéen yajidu dana def taw bay ne ñaari yére maanaam ndax kenn ku nekk ci yéen am na ñaari yére yoo xamante ne moom lay am bu ñu xoolee xadis bi moom moo nekkoon xadis boo xamante ne gisoon nañ ko ci baabu salaatu fi sawbil waahid multaxifa multaxifan bi maanaam bi nga xamante ne moom la sayyidna maanaam moom la imam al-Bukhari solo ci Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi mu solo ko ci imaamu Malik mu jëlee ko ci al-imam ibn Shihab az-Zuhri mu jëlee ko ci Sa'id ibn Musayyib mu jëlee ko ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhum ajma'in te ñu doon wax ne mooy xadis boo xamante ne ñi ci nekk ay fuqaha lañ ay imam huffaz lañ maanaam mokkalkat yi nga xamante ne kenn ku nekk ci ñoom mën nañ ñi ci sa jamono ko mel ne ñoom yow amutoon fii nag imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko indiwaat ci yoon bii nga xamante ne waa Basra ñoom ñoo ko solo ñu nekk tamit ñu nga xam ne ñoom ñii ko solo ñii waa Basra lañ ba mu def Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam ah, te bu fekkee dugg na Basra da ngay gis ne ñoom ñëpp kon waa Basra lañu rahmatullah radiyallahu ta'ala anhum te da gis ne kon ñoom ñii maanaam ñoom waaye li nga xamante ne moom moom moom daf koo indi eh, ngir indi ko ci beneen yoon maanaam hadith bu njëkk bi ci waa Madina la ko solowee ñoom ñëpp. waaye hadith bi waa Basra ñoom ñoo ko solo maanaam euh, loolu day wane ni bi siiw na ci goxu l'islam yi loolu mooy li nga xamante ne moom moo tax mu wuutale càllale yi waaye tamit fii mu indi ko ngir beneen njariñ mooy ne njariñ li tax mu indi hadith bii ci buntu bi mu ne summa topp sa'ala mu daal di laajte rajulun beneen waay Omar muy Seydina Omar ibnul Khattab ibnu Nufayl ibnu Abdul Uzza ibnu Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b te foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy maamam boobu di juróom-ñetteelu maamam mooy Ka'b ibn Luway ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi moom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mooy Abu Hafs amirul mu'minin sani khulafa'ur rashidin al-a'immatil mahdiyyin radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom Seydina Umar ibn al-Khattab mi ngi génn àdduna ñaar fukki at ak ñett ci weer ci ci maanaam ci jeexitalu euh, euh, euh, ci je jeexitalu atma ci la génne adduna radiyallahu ta'ala anhu ci jamono yeneen maanaam ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi nga xam mooy ñaareelu xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te jamonoom yu bare bëri xewoon ci moo bay atte yu bëri yoo xamante ne ci diine ji ginnaaw borom bi subhaanahu wa ta'ala ak barke bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom la jaare woon gisoon nañ ngëneelam yu màgg yi ak jaloorem yu kawe yi radiyallahu taala anhu moom sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu mi ngi am ci musnad musnadam mooy cinq cent trente-neuf hadith la yoo xamante ne muttafaqun alayhi ñaar fukk la ak juróom benn yoo xamante ne boo demee ci Sahih Imam Bukhari ak Sahih Imam Muslim di ko fa fekk te suñu xadis bi ci la bokk imam al-Bukhari y wéetoo na ci fanweeri xadis ak ñeent ci ay xadisam imaamu Muslim fekk <coughs> wéetoo na ci ñaar fukki xadis ak benn ci ay xadisam moom mu ne kon nag am na benn waayu maanaam kon fii bu ñu gosee ci bu xadis bi ci wàllu bu njëkk gi daf ñuy wan ne su fekkente ne dañoo maanaam ne benn jul sol sol benn yére jullee ko loola mën naa ne su fekkente ne amuloo beneen yére comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci kitaab ci baabu salaate fi sawbil waahid multahifan bi am naa fii nag mu daan ci ne waa beneen waaye dafa laaj sayyidna Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu loolu tamit day wane ne jamono maanaam ne euh, maanaam mbir mi ñaari possibilité moo ci am mooy dafa am kenn ku ñëw laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ga mu keneen dem laaj ji sayyidna Umar radiyallahu anhu ci jamono ji yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di dund bu ko defee sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu fekke ñaari laaj yëpp mu daal di leen nekk leen nii ci benn jotaay loolu bu boobaa dañ koy daal di xamee ne ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi radiyallahu anhum daan nañu jàngale bu fekkente ne nag ci biti la xew tamit maanaam ginnaaw bi fi yenente bi sallallahu bi gën a yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lakkoo la tamit loolu tamit day wane ne maanaam di jublu ci borom xam-xam yi radiyallahu ak kum maanaam maanaam euh, di di leen laajte masala yi nga xamante ne dañoo aju ci diine ji ak jamono jum mën a doon loolu dafa nekk loo xamante ne ngëneel gu mag moom moo ci nekk te loolu moom mooy luy jaaru te loolu moom mooy yoon bi mu laajee waaye maanaam kon benn waaye dafa ñëw laaj Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mu ne faqa maanaam te loolu bu boobaa te tegtale tamit ne kon maanaam benn borom xam-xam mën na fee mën naa nekk ci dëkk bi ñuy laaj beneen borom xam-xam boo xamante ne moo gën a ndawe maanaam moo ko gën a néew xam-xam loolu tamit mën naa ne ni ki loolu euh, euh, ndax ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom bu fi nekkee teg tekkiwul ne yenente bi mi ngi fi sallallahu alayhi wasallam kon keneen du fi jàngale xam-xam ni noonu keneen du fi wax xam-xam déedéet jamonoy sahaaba yi jamonoy yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, moom sahaaba yi radiyallahu anhum daan nañ jàngale hadith naka noonu daan nañu ubbee ci domaine xam-xam naka noonu daan nañu jàngale di leeral aaye alquraan naka noonu ginnaaw jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam maanaam sahaaba yi seen jamono radiyallahu anhu taabi'i yi tamit doon nañ jàngale te loolu noonu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, li mës a xew loola tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne daan ne wa man yuhaddis wa hunaka awla fa laysa kurhun aw xilaafu awla ahdu nabii haddatha as-sahaabu ahadu sihaabi hadha huwa al-arjah wa as-sawaab ahdu an-nabiy haddatha as-sihaabu ahdu as-sihaabi haddatha al-atbaa'u yakaadu fiihi an yura al-ijmaa'u mu ne euh, képp koo xam ne day jàngale hadith te fekk am na ku ko gën a yey fii tamit maanaam loolu nekkul lu ñu si te sax nekkul lu wuuteeg li gën a yey jamono yeneen bi mi ngi nii sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi mi ngi noonu doon nañ jàngale hadith te jamonoy saxaaba yi. mu ne lii mooy lu wér te mooy li gën a noot jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam sahaaba yi doon nañ jàngale xadis jamono sahaaba yi taabii yaa ngi fii doon jàngale xadis te loolu moo tax loolu moo tax atte yooyu xaw tuuti sax mën na ne wax ne ijmaa am na ci loolu kon moom mooy li nga xam ne moom lañ ciy xam mu ne kon nag fa qaala waa ji ne ko isa su wa saada wasaa yaata yaatalal allahu bur yàlla maanaam daf koo laaj maanaam imam maanaam daf ko benn waa ji daf koo laaj ne ko su fekkente ne man benn ku am benn yére rek ana naka lay def sayyidna Umar radiyallahu ta'ala anhu ne ko iza su fekkente ne wasa dafa yaatal allahu bur yàlla fa awsi'u yaatalal leen maanaam loolu li muy tekki mooy ne su yàlla yombalalee mbir mi yaatal ne rek def leen nangam bu di nekk di laaj ay complication bu dee lii waa bu dee nangam waa bu fekkee nangam maanaam di wut ay complication yu dul jeex bërëb boo leen mën a jullee suuf si yëpp mën ngeen faa jullee bu fi nekk nag waaw bu fekkee suuf si dafa jaune waaw bu fekkee dafa nimel nii ay waaw bu fekkee àll bi nag wóorul ndax nangam déedéet demal nga jul di teegul sonal nit ñi voilà maanaam amul loolu bu fekkee ne maanaam bu fi nekk naan waaw bu fekkente nag waaw bu fekkee maanaam loolu boo ko toppee da nekk koo xamante ne da ngay tëju kaso ngay ne ci sa bopp te loolu da ngay gis léeg-léeg subhaanallah Euh, rawatina léeg-léeg ci mbir yu bëree bëri da ngay gis ñoo xamante ne dañu insister tout le temps ci di laaj ay laaj yoo xamante ne maanaam dañ lay sonal ci loo xam ne subhaanallah euh, nangam est-ce que léeg nga gis waa nangam moom dégg naa faaw nit ki bala mu koo def faaw mu am ci ndigal ñu ne ko waaw léegi am nga ci ndigal waa mais est ndigal loolu man ci laa bokk est-ce que après ñoom waaw baax na. léegi mu dellu saa non mais est que su fekkente ne ndigal loolu nangam est-ce que kon man léegi kon bu ma koy def ndax ndax maanaam indiwaat ay laaj yoo xam ne maanaam indi ay complications yoo xamante ne maanaam daanaka boppam daanaka day tëj ci biir kaso rek voilà maanaam loolu bu yàlla yaatalee yaatalal bàyyi leen mu yaatal bu fi kenn tënk dara bu fi kenn xatal dara bu fi kenn jafeñal dara mbir bi nii lay demee te loolu na yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne ad-diinu yusrun wa laysa bi usrin wa lan yushadda ad-diinu ahadun maanaam eh, diine ji dafa yaatu dafa dafa dafa dafa yomb jafewul kenn nag du fi nekk di jéem a taraw diine ji ci kaw boppam lu dul ne diine ji dana ko noot loolu moom loolu loolu lu mat a bàyyi xel la ku fi jéem a taral affaire bi affaire bi da lay eh, loolu tamit beneen mbir bi nga xam ne moom lañ ciy jàngee mooy ne Sayyiduna Umar radiyallahu taala anhu dafa nekkoon koo xamante ne dafa woyofal mbir mbir bi ci wàllu diine wuute nag léeg-léeg image bi ko ñenn ñi di bëgg a jox naan day taral dafa lii dafa laa déedéet dafa nekk ko xamante ne lu bari bari ci diine moom dafa àtte ci ci jëm ci jéng ci wàllu woyofal moo tax sax bi nga xamante ne jamono ji tar-tar amee maanaam nit ñi ñàkk maanaam ja ak maral xew mu ne sàcc yi bu kenn dagg seen loxo jamono ji ngir tar-tar bi maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay actes la yoo xamante ne moom xame nañ ko ci moom ci nekk moom naka jekk day woyofal moo tax fii bi ah bi ñu ko laajee lii tamit da nga gis ne dafa woyofal naam su fekkente ne sama borom subhaanahu wa taala moo wàcc aaya ne nañ teengal moom it day teengal parce que loolu la yàlla wax maanaam loolu mbir mi moom noonu la ko fekke mu moo tax da koy teengal bu fekkente ne daf koo fekk mu woyof daf koy woyofal su ko fekkee mu xat mu xatal su fekkee mu yaatu mu yaatu. deful lu dul jàngale li nga xam ne moom mooy la alquraanul karim jàngale ak li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale te loolu moom Seydina Omar radiyallahu taala anhu képp ku koy woyofal maanaam di ko doyadal wala nga am lenn lu ñaaw lay wax ci moom mooy na vraiment yow da ngaa nekk koo xamante ne loolu mooy mandarga bi gën a mag ak ban dalil bi wane ne yow dugg nga ci buntu alkane ndax euh, moom dafa bokk ci al xulafaa yi nga xam ne ñoom a'immatul mahdiyyiin lañ te dañoo nekk ñoo xamante ne ay imaam lañ ñoo xam ne lépp lu ñu def borom bi subhaanahu wa taala moo leen ci jubal te loolu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ne na ngeen na ngeen ma topp maanaam alaykum bi sunnati wa sunnati xulafa'ir rashidina min ba'di maanaam na ngeen ma topp sama sunna ak sunnay sama xalifa yi nga xamante ne dañoo jub benn ba pare dañoo nekk ñoo xamante ne dañ leen a gindi maanaam ñoom dañoo am maqaama bu kawe bi ñu tudde al mahdawiyya maanaam nga xamante ne comme imam Mahdi al ma maqaama boobu mu am nga xam ne lu mu def yàlla mu ko guidé pour mu mel noonu moom noonu ñoom noonu leen yàlla mel lool loolu moom moo tax lépp lu ñu wax lépp lu ñu àtte tëral ko ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam day taxaw taxawaayu sunna loolu moom moo tax Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu bi mu ñëwee ne léegi nañuy noddu noddu gu njëkk ci ajjuma maanaam loolu jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam amutoon jamonoy Seydina Aboubacar radiyallahu anhu amutoon jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhu jamono Seydina Ousmane ci la gisee ni maanaam ñi baykat yi bu ñu teelul noddu noddu gu njëkk gi nga xamante ne dañ koy noddu ci njàlbeen laata maanaam du ñu du ñu teel a bàyyi li ñuy bay ñëw bu ko defee ñu mën a mu daal di teg loolu loolu nekk sunna boo leen borom xam-xam yi dëppoo foo dem ci gox adduna bi loolu am na maa maanaam noddu goog nga xam ne dañ koy noddu euh, balaa nga xam te ne daanaka day jege waxtu balaa waxtu jumaa jot loolu Seydina Usman radiyallahu anhu moo ko fi teg ndax xam nañ ni ci al imam maanaam moom moom ci xulafaa ar-rashidun al-mahdiyun yi loolu nag moom mooy ñi nga xamante ne ñooñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo leen garanti la nekk lépp lu ñu wax ak lépp lu ñu def ak lépp lu ñu doxal noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala bëgge te noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallama bëgge te noonu la nekk loo xamante ne lu tukkee ci maanaam ne yàlla moo leen di guider maanaam moo leen di diriger ci lu ñu ci lu ñu nekk kooku nag boo taxawee naan way moom dafa lii di jéem a naan dafa am lenn sikk booy teg ci kawam loolu mooy mandarga bi gën a mag ne dugg nga ci buntu alkane yàlla nañ ci yàlla musal dégg nga te bëriwaat na ci dundam comme niñ ko gisee woon alquran di wàcc di dëppoo ak xalaatam moom radiyallahu anhu ba tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne mbugal mi su wàccoon tey ñëpp lay làmb boobu def Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne dëgg dafa ànd ak Seydina Omar radiyallahu anhu fu mu mën a beneen bi ci def mu teg mu ne euh, mu ne euh, seytaane bu Seydina Omar radiyallahu anhu jaaree ci mbedd seytaane day daw mbedd moom xam ngeen di kii boo ku am lenn lu mu koy ŋaññe mbaa mu am lu muy wax ci moom vraiment mooy ne way dafa waye bi yàlla nañ yàlla sàmm ki nga xamante ne nag moom moo laaj laaj bii Seydina Omar radiyallahu anhu euh, euh, moom maanaam amaan na mu nekk Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wala boog Seydina Ubay ibn Ka'b ndax ñoom ñaar radiyallahu anhuma dañoo amul wuuti ci mbir mi Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne ah nit ki kat bu fekkente ne benn yére rek la am nii ah, mu julli ci noonu loolu maanaam isaar bi benn lambaay rek la am wala loolu moom dañ koy sib mu jullee ci noonu ah, na Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ne ko déedéet maanaam sibee sibuñu ko <coughs> loolu la war mën nañ julli ci benn yére boobu <coughs> bu fekkente ne moom rek nga am loolu nag bañ ko laajee mu daal di wax ne dëgg mu mu wax ci minbar mu yéeg ci minbar bi ne dëgg gi mi ngi ànd ak li Seydina Ubay ibn Ka'b wax radiyallahu ta'ala anhu moo tax mu ne bu yàlla le rek yaatal leen jamaa dajale nag maanaam li ci nam mooy na dajale rajulun waaye alayhi ci moom siyaabahu ay yërëm maanaam li mu am ci ay xiit yëre maanaam na mën na leen a dajale boole leen jullee loo leen mu joxe nag ay exemple euh, mu joxe ci juróom-ñett wala juróom-ñeent mu ne salla julli na maanaam li mu ci namm mooy na julli rajulun waay fii izaarin ci lambaay waridaayin ak euh, tërëx ak ak tërëxlaay ak lam maanaam euh, lambaay mooy li nga xamante ne moom mooy li ñuy mën a euh, woddoo ci suuf rida mooy li ñuy teg ci kaw maanaam li nga xam ne dañ koy teg ci kaw mooy nit ki su fekkente ne dafa am ñaari sër benn bi mu lambaayoo ko bi ci def mu teg ko ci kaw nii mu nekk rida comme ñi ak ni ñuy def loolu noonu mu ne loolu nit ki mën na cee julli muy benn benn cas de boobu nag mu tudd ko mu ne wa fii isaarin naka noonu ci làmbaay wa xamisin ak xamis mooy comme xeetu sabadoor loolu nit ki mën na koo jullee mu am làmbaay ba pare am sabadoor mu ne muy ñaari cas de figure wa fii isaarin ci ab isaar mooy làmbaay wa xabaarin ak yére bi nga xamante ne moom mooy xabaa bi moom mooy bi ñu la doon wax xeetu lay doon maanaam ñetti cas yi yooyu la njëkk tudd ngir ne ñoom ñoo gën a matale maanaam te ñoom ñoo gën a bëri bu ñu leen di jëfandikoo mu ne euh, fii saraawi la mu daal di tudd maanaam ci pantalon bu mu am waridaa euh, bu fekkente ne dafa am pantalon bu mu sol wala maanaam xeetu caaya wala yu mel noonu daal di jël euh, li muy sol maanaam li nga xam ne moom mooy beneen sër bi mu teg ko ci kawam nii mu teg ko ci kaw wala yére bi ci kaw rek mu teg ko ci kaw maanaam mooy comme ni ma sol ni ñaar mu ne mën naa jullee nii mu ne wa euh, fii sarawi la ci pantalon tamit wa qamisin ak qamis mooy bi gën a wàcc bi loolu tamit mën naa ne loolu mu ne muy muy ñaata benn ñaar ñett ñeent juróom mu ne fii sarawil euh, ci pantalon tamit waqaba'in ak xabaa bi mooy biñ doon wax xeetu boobu wala wala wala wala wala wala wala t-shirt ah maanaam loolu ñett bi am manche courte wala bi amul manche maanaam ñett yi mën naa ni maanaam euh, fii tubbaanin euh, mu daal di mën naa jullee tamit ci mbabal gi ah wa xabaa ak xabaa bi mooy boobu mooy xabaa bi mu wàcc ba weesu oom ak fii tubbaanin ci mbabal gi wa qamisin ak qamis gi mooy wàcc muy ñaata benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent voilà aywa fii izaarin wa ridaain fii izaarin wa xamiisin fii izaarin wa xabaain fii sarawila wa ridaa'in fii sarawila wa qamiisin fii sarawila wa qabaa'in fii tubbaanin wa qabaa'in fii tubbaanin wa qamiisin muy juróom-ñett mu tekki wa ahsibuhu te yaakaar naa tamit ne qaala wax na fii tubaanin ci gi wa ridaa'in ak ridaa gi waaw maanaam daal mu mën a sol baax lu mu mën a sol moom namat rek loolu daal la ci namm maanaam te fii tamit moo tax borom ko xam ne rahmatullahi alayhi wuute nañ ci pantalon rek nga sol ko noonu ak yére bu maanaam te nga jullee pantalon kese loolu li ëpp ci borom ko xam maanaam surtout ñi nga xam ne ñooy fuqaha hanafiyye ak maliki rahmatullahi alayhi ñoom dañ ko sib maanaam mooy nga julli loo xamante ne pantalon nga teg ci kaw nii te teguloo wàcce woo yére ci suuf ba mu ba mu ba mu ba mu muur li nga xamante ne moom mooy fii euh, fii euh, tànk yi di tàqaloowee maanaam nga xamante ne buñ la gisee yow dama sol comme masalan boo solee benn t-shirt ah wala chemise bu gàtt nga daal di jor pantalon noonu rek sol ko nga xam ne fi tànk yi xaree dañ koy gis loolu noonu li ëpp ci borom foofa bi dañ koo sib waaye maanaam boo solee lu mel noonu nga teg loo xamante ne day wàcc ba ci suuf maanaam ba weesu euh, fii. Euh, tànk yi di di fi óom fi ñu tàqaloowee lu toll noonu mel noonu lu ko mooy waa loolu moom loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën loolu nag moom mooy euh, li nga xamante ne euh, moom la moo moo moo moom moo tax borom xam-xam fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañ ci wuute seen biir ci ne sib nañ ko wala sibuñu ko Hanafi yi nag rahmatullah alayhim lu ëpp ci ñoom dañ koo sib voilà loolu kon moom moo nekkoon euh, li nga xamante ne moom moo aju woon ci mbir maanaam kon fii dañ ci gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala yii nga xamante ne moom la indi xeetu buntu yi yëpp nga xamante ne moom la indi ci xamis bi ci euh, euh, sarawil bi pantalon bi ci mbabal gi ak ci xabaar gi maanaam yooyu yëpp ba pare bàyyi izaar gi ak rida ngir ne rotoon na ci hadith yu njëkk yëpp waaye li mu ci namm kon moom mooy ne yooyu yëpp mëneef na koo jullee euh, amma sayyidina Umar radiyallahu anhu yi nga xam ne moom la njëkk indi yooyu moom mooy ne yi gën a mat maanaam ñooy yi gën a mat yi ci def tamit euh, fii sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu wax bi ci def ne te yaakaar naa ne tubbaan ak ridaa la mooy ne loolu ci kaw mbir mi mat la ngir ne euh, tubbaan ñaare duy faral di weesu oom bi lu bari kon su fekkente ne weesu na oom bi rek. mënef na ci julli waaye bu boobaa euh, nit ki war na moytandiku mu bañ a nekk loo xamante ne euh, bu sëggee mbir mi day yëkkati ba awra yi di maanaam ba euh, lupp yeeg yeneen ak yeneen bi feeñ loolu moom mooy li nga xamante ne moo tax imam al-Bukhârî rahimahullahu taala indi ko fii bi gisoon nañ li nga xam ne moom moo aju woon ci taxrij bi ci hadith numéro <coughs> trois cent cinquante-huit ak hadith numéro trois cent soixante <coughs> wallahu ta'ala a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil bi awwal al kitaab ilayhi haddathanaa Aasim ibn Ali te moom mooy Aasim ibn Ali ibn Aasim ibn Suhayb al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala muy uh, abu Abul Husayn lañ koy wala Abul Hasan dañ koy wax ñaar yëpp al-Wasiti rahimahullahu ta'ala moom sëriñ la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala waaye li mu soloo maanaam mi ngi soloo ci baayam mooy Ali ibn Asim lu bëri ci baayam Ali ibn Asim al-Wasiti la ko soloo rahimahullahu taala ak Ikrima eh, ak eh, eh, mooy Ikrimata ibn Ammar ak al imam ibn Abi Zi'b maanaam ci comme ci hadith bi ak al imam Layth ibn Sa'd ak Asim ibn Muhammad ibn Zayd al-Umari ak Abdurrahman ibn Zayd al-Mas'udi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ku mel ne al imam Shu'ba euh, ibn Hajjaj ak imam Abu Uways ak imam Mahdi ibn Maymun ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom mooy imam al-Bukhari rek moom euh, moom moo solo ci moom ci ku lu amul dig-dig la imam al-Bukhari rek moo solo ci moom ngir ne deux cent vingt et unième année ci la génn adduna Euh, amma ñeneen ñi solo ci waa ashaabu kutubu sitta imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rek moo solo ci moom ñoom ñaar ñoo solo waat ci moom am ku dox seen diggante ak moom te bu moom at-Tirmidhi ah haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qaala haddathana Aasim dégg nga hmm. ah, muy Aasim ibn Ali ibn Aasim ibn Suhayb al-Wasiti Abul Hasan ak Abul rahmatullahi alayhi euh, dégg kon moom hadisam noonu la demee mu ne qaala nee na haddathana ibnu abi Zi'b te moom mooy Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu al-Mughira ibnu al-Harith ibnu abi Zi'b euh, te Abu Zi'b boobu mooy maamam bi tudd Hisham ibnu Shu'ba moo tax euh, ñu naan ko ibnu abi Zi'b waaye ngeen gis ne maamam maamaati maamaati maamam lañ ko dàqantele mu euh, dégg nga moom Abul Harith rahimahullah al-Qurashi al-Amiri al-Makhzumi al-Makhzumi al-Madani waa Madinatul Munawwara la woon nekkoon seen imam ci jamono ji imaamu Maalik doon dund maanaam ci imaamu Madina yi tamit la bokkoon ci jamono yi imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala moom tamit jotoon nañoo wax ay wax ay ak ay màggaayam ne moom ci imam yu mag yi foofu la bokkoon amoon jotaay bu mag ah, mi ngi génn adduna cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, moom moo moo magoon maanaam nga gis ne moom moo njëkk génn lu bare bare moom an az-Zuhri mu jëlee ci imam az-Zuhri mu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn Harith ibn Zuhra boobu moom la ah, bokk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu maamam bu jigéen mooy ibn Kilab mu bokk foofu maamam bu góor mu bokk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci maamam bu góor mooy ah, Abu Bakr tam mooy dàqantalam radiyallahu rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu Abu Bakr az-Zuhri maanaam moo tax li mu gën a siiwee nag ci ah, ci téere hadith yi mooy Ibn Shihab wala az-Zuhri daanaan an Ibn Shihab wala an az-Zuhri maanaam loolu moo ëpp lu ne wala haddathana Ibn Shihab wala haddathana az-Zuhri loolu loo ëppee waaye mooy Muhammad ibn Muslim la tudd Abubakar nekk dakkantalam mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw yaat gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent vingt-cinquième bi moom voilà moom nga xamante ne moom ndënk la ci borom xam-xam yu mag yi radiyallahu ta'ala anhum wa an Salim te moom mu ngi jëlee ci Saalim te moom mooy Saalim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala xamante ne doomu Seydina Abdullah ibn Umar la ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu nekkoon Abu dañ koy tamit Abu Abdullah ak Abu Ubaydullah radiyallahu ta'ala anhu warda maam mi ngi génn adduna cent cinquième wala boog am nañu wax ba wax cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al imam Ishaq ibn Rahawayh dafay wax ne càllale gi gën a dëgër ci càllale gi mooy càllale gi maanaam az-Zuhri an Salim an abi maanaam az-Zuhri mooy imam az-Zuhri solo hadith ci euh, Salim muy mooy mu jëlee ci baayam voilà te boobu mooy bu jëlee surtout bu duggee ci imam Malik imam Malik solo ci az-Zuhri mu jëlee ci Salim mu jëlee ci Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu mu jëlee ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu càllale gënu koo dëgër ci waxi kan al imam Ishaq ibn Rahawayh di sëriñu ci ñoom imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ci ñëw inshaa allahu taala ci hadiisam ci jotaay bi wala bokk jotaay bii di ñëw inshaa allahu taala moom mu ne maanaam mu ne an mu an ñoom tamit ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta li ko dalee ci al imam ibn Abi Zi'b imam az-Zuhri ak imam Salim ñun ñëpp seen xadis ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an ibnu Umar mooy sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdurrahman mooy dàqal talam mi ngi génn adduna 73ème année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy wax al-Athari maanaam ngir topp gi mu daan topp tànk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir ak ci biti nekk koo xamante ne maanaam yàlla moo ko ñor loolu moom moo tax ba mu waxee Bilal euh, benn doomam bu tudd Bilal Euh, ya yenent bi de sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, bu leen tere jigéen ñi jigéen ñi jaamu yàlla yi ñuy dem ci jàkka yi bu leen leen ko tere moom Bilaal li mu wax mooy euh, vu que maanaam bu ñu xoolee yàqu-yàqu gi xew léegi bu fi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon day yaakaar naa ne dana leen ko tere ndax dañuy génn di solu di defaru ak yooyu kon de waat naa ne daañu leen ko tere moo wallaahi la na naawoon na waat naa ne daañu leen ko tere mu ne ko yeneen bi laa la wax ne nee na bu leen ko tere yow nga ni dina la ko tere booba la gëj wax moom ba di génne àdduna waxaat la moom ngir nee na yeneen bi nee na waa ji ne ko di ne ko ne ko non dinañ def lii maanaam mu ne loolu moom moo tax mënut ko supporter ba ni mu génnee àdduna waxatu la moom. maanaam loolu maanaam ngir euh, te loolu day tegtale ni nga xamante ne noonu maanaam waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mag gi ci moom ah moom maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nga xamante ne bu daan jaar fu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mësa tëdd même bu yàkkamtee dana dem tëdd foofu ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mës naa jaar fi tëdd ngir ne xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam du def dara rek fekk noonu noonu rek la ko defee ñooñu ñoo xam gëdd lan mooy wax ak jëfu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci nga xam ne lépp lu mu wax <coughs> wala mu def ko la ca nekk ci ay mbóot ci baatin kenn xamul nu xam gi ñu xam lool moo tax du abadan du ñu gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam def dara ñu bàyyi ko waaw moom Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bokk na tamit ñi nga xam ne ñoo ëpp li ñu solo ay hadith am na ci musnad eh, Baqi ibn Makhlad deux mille six cent yoo xamante ne maanaam bu ñu xoolee ni mu baaboo la waaye imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci 168 hadith imam al-Bukhari moom dong wéetoo na ci 81 hadith yoo xamante ne imam Muslim soloowu ko waaye imam Muslim wéetoo na ci fanweeri hadith ak benn muy 31 hadith yoo xamante ne imam Muslim soloowu ko imam al-Bukhari soloowu ko rahmatullah alayhi di ko wax moom Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na sa'ala laaj na rajulun benn waay rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam nga gis ne ba tey comme niñ ko gise rek maanaam lii yëpp da ngay gis ne dañuy ñëw di laaj lool tamit dafay tegtale ne buntu xam-xam bokk na ci buntu yi gën a mag mooy laaj boo demee ci saxiixu imaamu Muslim rahimahullah boo xoolee ci rawatina ci kitaabul imaan bi ci njaal bi daanaka xadiis yi presque lu ci ëpp ay laaj la waaw lu ci ëpp ay benn waaye ñëw na laaj yeneen bi sallallahu alayhi wasallam am na ku ñëw laaj yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xadiis bi xadiis Jibril bi ñuy dégg nga xam ne dafa ñëw laaj lan mooy islam lan mooy iman lan mooy ihsan ay laaj la maanaam nga xam ne laaj buntu la bu rëy waaye ànd ak loolu yëpp laaj dafa bëri ay teggin yoo xamante ne moom la war a àndal yoo xamante ne tamit képp koo xamante ne day sax xam-xam war na koo bàyyi xel te war na koo sàmmonteel mu ne maa yalba mu ne waa ji dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ana lan mooy li nga xamante ne yalbasu moom lay sol al muhrim ki nga xamante ne moom mooy ci armal maanaam booba dañ doon dem di waaj a mu ñëw ne ko waaw kii armal moom ana lan la war a sol fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laa yalbasu du sol al qamis a qamis maanaam euh, mooy comme genre sabadoor yi nga xam ne dafa tëju loolu yére bu mel noonu comme nii wala yii nii doo doo ko sol booy et mu ne wala sarawil du sol tamit pantalon lool tamit waru koo sol wala burnus burnus mooy bépp yére boo xam te ne day am capuchon yëwaa jàllaabe wala wala wala ko waaw comme bii ni bi nga sol ni wala bépp bu am capuchon rek waaw euh, comme suñu jeget yeeg yooyu yooyu yu loolu mooy burnus wala sawban du sol tamit maanaam lii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko nga gis ne pourtant buntu bi dama baaw as-salaatu fil qamiisi wa saraawil ak yooyu la wax mhm. dañuy jullee ci lool waaye le fait que mu ne euh, mu ne lii doo ko sol li muy tekki moom mooy boo solul lii la ngay sol loola man nga caa jullee ci parce que at boo koy def it faaw ngay julli mhm. maanaam li muy bëgg a wax mooy julli gi munuñu koo yamale rek ci benn xeetu yére mhm. maanaam kon lii mu tudd ne xamis wala sarawil wala yu mel noonu yooyu mu tudd loolu à titre indicatif la waaye dëkk boo dem ak réew moo dem wala circonstance yoo nekkee la nga xamante ne moom mooy la ñuy sol bu ko lislaam nangoo te circonstance lam bu ko nangoo loola la muy tekki moom mooy loola mën nga koo sol jullee ko dégg nga euh, te li muy tekki tamit beneen bi ci def moom mooy ne doo ko sol jamonoy at kon boo génnee at mën nga koo sol te ko bu boobaa mën nga koo jullee loolu tamit muy beneen xeetu déggin buñ ci mën a am ci li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko maanaam indaale ak yeneen mu ne <coughs> wala sawban du caagin yére boo xam ne ma sawoo laal na ko ak zafaraan mooy zafaraan zafaraan mooy safran wala warsu wala boog war moom tamit xeetu parfum la xeeru parfum fa man képp koo xam ne lam yejit de fekk gisut day gisut naan naa lay ay carax maanaam gisut ay carax amul i carax fal yalbis fal ba na daa di sol al xuffay ne ñaari xuffu waaye nag bu solee xuff wal yaqta'huma na leen dagg hatta mbete yakuna ñu mu daa di nekk ñu daa di nekk asfala di gën a néew di gën a tuuti minal kaabay ni ci dojoor yi maanaam na na leen dagg ba ñu gën a suufe dojoor yi maanaam bu mu sol comme ay bot yoo xamante ne ay dàll yoo xam ne ne day weesu dojoor yi bu mu sol loolu buy at mm-hmm. bu fekkee da nga xuff rek nga am nga nga dagg ko kon ba foofu dégg nga ah, wal dégg nga xattaa mbéta yàqu naa ñu mu gën a suufee ah, mi na kaabay ci ñaari ah, ci ñaari dojjoor yi kon lii subhaanallah nga gis ne lii moom mooy maanaam hadith bi gisoon nañ ko ci kitaabul ilm maanaam ci kitaabul ilm gisoon nañ ko jëmmi hadith bii nii léegi imam al-Bukhari maanaam Euh, waaw ñu ngi ko ñu ngi ko euh, gise woon ci euh, baabu man ajaaba saa'ila bi akthara mimma sa'ala ci loolu la ko indi woon maanaam buntu ki nga xamante ne dafay tontu ko laaj lu ëpp la ko laaj ndax xam ngeen ne bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko la dañ koo a moom mu ne ko lii ak lii ak lii moom bu mu ko sol maanaam li muy tekk mooy li ci des lépp mën na koo sol kon bu boobaa mooy da ko laaj lu ëpp li ko tontu maanaam daf koo tontu boog li li nga xamante ne moom la ko laaj euh, euh, hadith bi euh, boo xoolee ci kitaabul ilmi indi maanaam ci Adama la ko solo maanaam Adama ibn Abi Iyas la solo woon hadith bi maanaam mu jële ko ci càllale gi nga xamante ne moom la nar a wax nii Euh, mu nekk beneen riwaay bi mu ne waa an Naafi' te jël nañ ci Naafi' maanaam nga gis ne muy mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma maanaam nga gis ne kon euh, hadith bi bi mu jëlee maanaam riwaaya bii ak riwaaya bële moo tax euh, bii nii mu ne wa an Naafi' moo tax ta'liq la waaye ta'liq gi hadith la boo xamante ne jotoon na ko indi moo tax wa an Naafi' mu jëlee ci Naafi' mooy ne dafa ñëla haddathana Adam mooy Adam ibn Abi ya qaala haddathana Maalik astaghfirullah ndax dafa jële woon hadith bi ci na Adama te moom mooy mu ne haddathana Adama te moom mooy Adama ibn Abi Iyaas ci di sëriñam mu ne qaala haddathana ibn Abi Zi'b voilà ibn Abi Zi'b maanaam ci am na Abi Zi'b boobu mooy Muhammad ibn Abi Zi'b nga xam ne ci moom la jëlee tamit hadith bi bi mu ko jëlee maanaam jëmmi suñu jëmmi hadith bi boo xoolee moom la ko jëlee Hmm? Euh, mu jële ko ci az-Zuhri hmm? ci az-Zuhri ci suñu hadith bi waaye peut moo tax boo xoolee nee na waa an az-Zuhri an Salim an Ibn Umar mu daal di maanaam muy càllale gi mu dagg moom la indi fii ci suñu hadith bi bële ba ko indee ci beneen càllale gi la privilégié woon bii mu indi càllale gi nga gis ne riwaayaat wuute nañ waaye ba bi mu jëfandikoo mooy am naa fee aadum nomar maanaam nga gis ni ñaari càllale yi euh, dañoo jegewante wax ndax càllale bu njëkk gi Naafi' nag comme niñ ko waxe woon euh, mawla Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma maanaam cosaanam dañu wax ne ci Maghreb bi la cosaanam am na ñu ne tamit Naysaabuur la cosaanam euh, nee nañ baayam Kaawus la tuddoon wala boog Hurmus Euh, Naafi' di mawla mooy jaam la boo xamante ne Sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu moo ko moomoon waaye gis gi mu gis mu nekkoon ku sell ku jéggi day sell te ak mbaax moo taxoon mu daat koy goreel dégg nga euh, mu ne qaala euh, maanaam moom mi ngi génn àdduna 116e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne an Ibn Umar mu jël Sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu maa ngi gis ne càllale gi mu ne anin nabi mu jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mislahu lu ko nuru maanaam moom mooy biñu gisoon xadis numéro 134 boo gisee càllale gële càllale bi ñu jot a tudd bi njëkk bi maanaam moom mooy euh, an az-Zuhri an Salim an ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu muy baayam euh, moom nabi sallallahu alayhi moom la Ishaq ibnu Rahawayh rahimahullah al imam mooy càllale gi gën a wér ci càllale yi càllale gi nag maanaam an Naafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu moom la imaam al-Bukhari ne mooy bu gën a dëgër maanaam mooy Maalik an Naafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu maanaam nga gis ne kon euh, càllale gi hadith bi bokk na hadith yi gën a dëgër ndax dafa dajale ñaari càllale yi nga xam ne moom la ñuy wax ne ñoom ñooy asahul asaanid ñooy càllale yi gën a dëgër ci càllale yi amma li nga xamante ne moom moo aju ci taali ci.